wa an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala sami'tu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها wasalu allah xayraha wastacidu billahi min sharriha rawahu abu daawuda rahimahu allahu taala bi ixsaani bi isnaadin xasan qawluhu sallallahu alayhi wasallam min rawxillah huwa bi fatxi ra huwa bi fatxi ra ay rahmatihi bi'ibaadihi qaala al-imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu chapitre bi di chapitre trois cent vingt vingt-trois ñu ngi ko woon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadiis bi mu mujj woon gis mu noon baabu nahyi an sabbi riih mooy bunt bi wax tere buñ tere ngay saaga temps bi di ŋàññi temps bi di insulter le vent non à le vent bokk tey leeral ana lan ngay wax jamono ji nga xamante nii jamono ji nga xamante ne nii moom lay upp xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon moo doon bu njëkk bi mu ne woon mooy xadis mille sept cent vingt-sept mu ne woon waan waan Abil Munzir Ubay ibn Ka'b mu doon jële ci Abul Munzir Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ar-riih voilà mooy xadis boobu lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu comme niñ ko waxoon mooy xadisu Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi muy xadis radiyallahu anhu mille sept cent vingt-huit mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyid sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu ah ci moom lay jële xadis bi annahu qaala nee na sami'tu dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu naan ar-riihu le vent ngelaw min rawhillah waaw ci rawxullaa la bokk lan mooy rawx imaamu Nawawi rahimahullah mu wax bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ar-rawxu rawxu rawxu boobu min rawxillah mu ne huwa bi fathi ra ra bi danga koy fath ra bul wax ru mu ne nag lan lay tekki mu ne ay li muy tekki mooy rahmatu waaw mooy rahmatu mooy yërmande yàlla waaw yërmandeem bi ibaadihi nga xam ne moom lay dotti ci jaama bi waaw ñoom ngay dégg ci alquran yaa baniya idhabuu fatahassasuu min yuusufa wa axiihi wala tay'asuu min rawhillaah innahu laa yay'asu min rawhillaahi illal qawmul kaafiruun. suuratu yuusufu sayyidinaa alaa nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wa salaam sayyidinaa Yaaqub doon ko wax doomam ya waaw ne leen dem leen ngeen wëri seen mbokk ma yuusufu ak mbokk ak seen beneen mbokk ba di rakkam ja te bu leen désespérer min rawxillah mooy ci yërmandey yàlla ndax ka dëgg-dëgg du désespérer wu ci yërmandey yàlla ku dul lulul nit ña nga xamante ne ñoom dañoo weddi xéewalu yàlla dañoo weddi nekk ay kiiféer ay yéeféer kon loolu mooy raw rawxullah waaw loolu mooy rawxullah kon mu ne raw kon mu ne mooy rahmatuhu bi ibaadihi kon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane ar ngelaw de min rawxillah ci yërmande borom bi la bokk waaw bi nga xam ne moom moo fees dell ak yërmande yati day indi tati boobu bir rahma ngelaw borom bi day indi yërmande moom ngelaw wa tati waaye day indi bil azab borom bee koy indi di ko jaare ci moom mbugal waaw comme ni ñuy gis hadith sayyidatu Aisha bi am na ay nit ñoo xam ne bi ci tegu ngelaw yi lañ leen lañ leen mbugale woon ah voilà da alquran naan falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu hada aridun mumtirun voilà mooy loolu am na ñoo xam ne war day indi yërmande waaw day indi yërmande waaye day indi li nga xam ne ay mbugal day indi tamit li nga xam ne mooy ay mbugal <coughs> kon nag mu ne fa idaa ra'aytumuuha bu ngeen gisatee ngelaw yii di commencé upp ah fala tasubbuha bu leen ko saaga bu leen ko ŋañ fala tasubbuha bu leen ko saaga bu leen ko ŋañ nu ngeen di def wasalu llaha xayraha waaye ñaan leen yàlla li nga xam ne mooy yiwam yiw ji nekk ci ngelaw loolee wasta'idu te ngeen ñaan boroom bi mu musal leen billahi ci yàlla ngeen dem ci moom mu musal leen min sharri min min sharriha ci euh, ayu ngelaw loolu le waaw mu ne rawahu soloona hadis bi Abu Dawud al imam Abu Dawud bi isnaadin ci càllala xasanin bu baax wa na waxoon na léegi suuf qawlu sallallahu alayhi wa sallam min rawhillah wa bi fathir ra ay rahmatihi bi ibadihi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce al imaamu Abu Dawud kese moo ko solo ñu ne al imaamu Ahmad ibnu Muhammad hmm, daal dina koy solo hmm, ah waaw ah waaw ah. <laughs> kon al imaam kii Ahmad daal na koy solo na ko al imaam Ibnu Maaja rahmatullah ala al jamii dinañ gis riwaa imaam Abu Daawud mu ne awwalu adab baabu maa yaqulu idaa haajati riih ana buntu bi nit ana lan lay wax bu dee ngelaw daa ëpp mooy haaja yahiiju hayjan wa mooy saara naa wa tëb commencé kii ana lan ngay wax mu ne haddasanaa Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi wa Salama Shabib imaam Abu Dawud rahimahullah mu ne nettali nañu suy ñaari sëñ la ko jëlee muy Ahmad ibn Muhammad doo ibn Hanbal de Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi muy Ahmad ibn Muhammad ibn Sabit ibn Usman ibn Mas'ud ibn Yazid Abul Hasan hmm, ibn Shabawayh al-Khuza'i al-Marwazi ñu koy wax alayhi al-Makhoani rahimahullah gane àddina cent soixante-dix génn àddina deux cent vingt-neuf wa Salama rahimahullah mu ne yaan ibn Shabib muy Salamatu ibn Shabib an-Nisaburi Abu Abdirrahman al-Misma'i an-Nasa'i al-Makki al-Muqri kii la woon moom kii ba moom al-Muqri moo doon jottalil Abdurrahman abi abi Abdurrahman mu siiw mi jàngkatu ma alquran bu mag bi moom mii nekkoon na ci yoom ki nga xamante ne ah, moo doon moo ko doon jottalil waaw Abu Abdurrahman it moom mooy dàkkantalam eh, nga xam ne Makka la génn àddina génn eh, nekk eh, muy l'année deux cent quarante moom Salama ibn Shabib rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom itam muqri bu mag la woona ah, voilà jàngkatu al Qur'an la woon bu mag nekk siqa Euh, nako noon Ahmad ibn kii al-Marwazi ibn Muhammad moom siqala rahmatullahi alayhima qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Abdurrazzaq mu ne ci leen nettama Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullah gane àddina 126 génn àddina 211 rahimahullahu ta'ala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 imaamu Zuhri mu nekk ma nette mooy Saabit ibn Qays di Saabit ibn Qays ibn Sa'd ibn Qays ibn Zayd ibn Khaldaa ah, ibn Aamir ibn Zuwayq al-Ansaari az-Zuraqi al-Madani eh, rahimahullahu ta'aala moom mi ne woon siqa moo tax imaam al-kii ne bi isnaadin hasan loolu boo xam ne même pas hasan mais bii moom isnaadin sahih la voilà <laughs> waaw moom daa dépassé ji hasan kese waaw daa dépassé hasan kese voilà kon mu ngi noonee mu ne anna aba hurayrata wa sayyidina abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi eh, eh, eh, daal moom moo ko qaala nee na sami'tu rasulullah sallallahu alayhi min rawhillah qaala salama fa rawhullahi ta'ti salama nag ne mooy yërmande yàlla joojee ta'ti bi wa ta'ti mooy loolee day indi yërmande day indi mbugal wa taati bil fa idaa ra'aytumuha bu ngeen ko gisee fala tasubbuha bu leen ko ngaañ de wasalullaha te ngeen ñaan yàlla xayraha yiwam wasta'idu billahi min sharriha te ngeen ñaan borom bi mu daal leen musal ci mbonu ngelaw loolee léegi e, xoola imam ahmad moom ni nga xam ne noonu la ko solowee hadis bi al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi daa am circonstance Euh, boo xam ne ci la xew woon ba Seydina Abu Hurayra hmm, euh, daal di koy nettali am na boo xam ne dane euh, bon imaam Ahmad bon moom di Muhammad ibn Mus'ab ko jële moom mu jëlu ko ci al-Awzaa'i muy Muhammad ibn Mus'ab ibn Sadaqa rahimahullah mais kii kasirul xalat la génnaat na deux cent huit waaye amaan na ko ci beneen càllale boo xamante ne moom al imaamu ahmadu ci ko jële muy Abdurrazzaq mu ne haddathana Abdurrazzaq mooy même biñ am léegi an Ma'mar an Zuhri mu ne haddathani Thabit ibn Qays anna Aba Hurayrata radiyallahu anhu qaala akhadhati ar-rihu akhadhati an-naasa rihun bi tariqi Makka mu ne dafa am benn ngelaw te mooy même ñu nekk ci càllale bële boo xam ne dafa dafa upp way daal di way daal di songook nit ñi ci yoonu Makka bi quoi zaada allahu sharafa mu ne wa Umar ibn al-Khattab haajjun fastaddat alayhi fekk Seydina Umar mu ngi woon ci mbooloo mi quoi ngelaw li ñëw foofu <laughs> fekk Seydina Umar bu doon aj ñoom dañ doon ci aj lañ ne woon fastaddat alayhi ngelaw li tar ci ñoom fa qaala Umar Seydina Umar ne liman hawlahu ñu ne woon ci wetam mooy bi mu ne xalifa eh, radiyallahu anhu man yuhaddithuna an rih kan moo ñuy nettali wax ñu dara ci ngelaw. mooy lu ngeen jëlee ci leen saa sax la bëgg a wax bien sûr <laughs> voilà ba ay toog di xalaat naan moo je pense que ngelaw ça fait di jaay ay xelu waaye yow loolu xam nga ne saaba yi dañu meloon noonu <laughs> kan moo ñuy nettali dara lu mu jëlee ci leen saa salaam luy wax ci wàllu ngelaw mu ne falam yar ñëw ilayhi shay'a sayna Abu Hurayra ne ña ne woon fa moom tontu wuñ ko dara mooy indiluñ ko dara loo xamante ne nii moom la bëggoon quoi. léegi fa balagani alladhi sa'ala anhu léegi man Abu Hurayra maa ngi woon mais nekkul woon ci biir fa Seydina Omar ne woon damaa xawoon na sori léegi ma ma jote mu jote ma këne ah Seydina Omar mu ngi laaj lii quoi nee na fastahsastu rahilati hatta adraktu nee na ma daal di fexe ndax sama lambatu daj sama kii bi sama warwaay <laughs> ndax ngelaw li daa salfaaje kii yi ba li nga xam ne ci laay dem ba ut jàpp ko daal di koy téye waaw. fa adraktuhu man daal di koy war nag dem daal di dab Seydina Omar radiyallahu anhu fa qultu ma ne ko yaa amiral mu'minin man Abu Hurayra ma ne ko yow njiitu jullit ñi way ngëm yàlla yi ukhbirtu annaka sa'altani rih ah dañ maa xabaare ne da ngay laaj kan moo jëlee dara ci yonent saa salaam ci ngelaw ngelaw li comme bii nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mu ne ko wa inni taman Abu Hurayra sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan ar-rihu min rawhillah ta'ti bir rahma wa ta'ti bil adab fa idha ra'aytumuha fala tasubbuha wasalu allaha xayraha wasta'iidu bihi min sharriha allah <laughs> voilà kon gis nga bii ci xew-xew boobu la sayyidina wa mawlaana abu hurayrata radiyallahu anhu daal di woon wax lii wax ko ñoom wax ko sayyidina umar ibn al-khattab eh, amirul mu'minin wa thani al-khulafa ar-rashidin ar-rashidin radiyallahu anhu kon lii la léegi kon ginnaaw taxrij bi ni xadis bi boo seetloo boog bi ñu génn mooy xadis Abu Tufayl bi Abul Munzir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mooy li yeneen saasam digle mooy leeral na ñu ko fee waaw mooy teggin yi war a àndal moo la mu min rawhillah waaw ngelaw ci yërmande yàlla yi ma yóbbul jaam yi waaw waaw waaw day indi nag yërmande lay doon ci way ngëm yàlla yi waaye man na indi mbugal boo xam ne ci way ñi nga xam ne ñooy bokkaale mooy katu yàlla yi léegi yéen bu ngeen ko gisee bu leen ko saaga waaw n'insultez pas le vent de quel temps de wala quel vent de rek saaga déedéet loolu ngay dégg ñu xamul darañ comme ñu ko waxoon bi passé bu leen ko def wasalullaha ñaan leen yàlla xayraha yiw bi nekk ci biir ngelaw li wasta'izu te ngeen te ngeen euh, euh, euh, ñaan borom bi mu musal leen min sharriha ci mbonu ngelaw li voilà te ngeen ñaan yàlla mu musal leen ci mbonu li nga xam ne mooy ngelaw li te loolu moom la waxoon ci hadis bi am na kàddu yu ñu waxoon nañ ko wax waaw sayyidina Ubay nee na yeneen saa salaam nee na radiyallahu anhu laa tasubbu rih fa idha ra'aytum ma takrahun faqulu yeneen saa salaam nee na bu leen ŋaññi ngelaw li de bu ngeen gisee ci ngelaw li loo xam ne gërëmu ngeen ko faqulu na ngeen wax allahumma inna nas'aluka min xayri hadhihi rih borom bi ñu ngi lay ñaan yiiwu li nekk ci ngelaw lii wa xayri ma fiha ci yiiw li nekk ci biiram wa xayri ma umirat bi ak yiiw gi nga xam ne moom lañ ko yónni wa sharri ma waaye wa na'udhu bika ñu ngi ñëw di mooy doxal li mu wax fii voilà ci hadith sayyidatu sayyidina Abu Hurayra wa na'udhu te ñu ngi ñaan nga musal ñu min sharri hadhihi rih ci li nga xam ne mooy mbonu ngelaw lii wa sharri ma fiha ak mbonu li nekk ci biir wa sharri ma umirat bi ak mbonu li nga xam ne moom lañ ko yónni lii ngeen di wax kon mooy li mu wax fii mooy kàddu yee la ñu jàngal nañ ko jàpp kom niñ ko waxe woon bu yooyu xewee ñu koy wax moo gën di toppandoo ñoo xamante ne xamuñu tus euh, ba tus di tusaatoo xamuñ dara ay way ma réer lañ wallahu taala alam kon hadis bi suñu lëkkaaleen bunt bi mooy an nahyan sabir riih tere di saaga li nga xam ne mooy réex ngelaw parce que di ko ŋàññ parce que yoneen saa sam nee na moom min rawxillah ci yërmande yàlla la bokk waaw kon nag boo saagaa ngelaw li kon yaa ngi saaga loo xam ne borom bi dëgg-dëgg moo tax yudini ibnu adam yasubbu dahr waa na dahr waaw bi yadil xayr wa yadil amr uqallibul layla wan nahaar comme niñ ko gisoon bi weesu borom bi ne doomu aadama bi de mu ngi ŋàññ temps bi mu ngi may lor di ŋàññ temps bi te man maay temps bi waaw sama loxo de ci la lépp nekk man maay jàllar be guddi yi ci jàllar bi ci guddi yeeg bëcc gi kon nag mu ngi noonu kon di ñu tere baabu nax yi te daa nax yu goog li tahrim la dafa xaram di saaga temps bi ndax yërmande la waaye it indiwaale bugal comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci hmm? hadis bii di ñëw muy hadis Sayyidatu Aisha bi nga xam ne moom la ci teg kon moom lañ ciy teg muy hadis mille set cent vingt neuf muy hadis mille sept cent kon vingt neuf mu ne waan Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kaan annabiyu sala allahu alayhi wasallama ida asafat irrixu qaal allahumma inni asaluka xayraha wa xayra maa fiiha wa xayra maa ursilat bih wa acuudu bika min sharriha wa sharri maa fiiha wa sharri maa ursilat bih rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafizu nawawiyu mool ñun ñu kon suñu dernier xadis ci buntu bi mu ne wa an Aysata mu ne mu ngi jële ci suñu Aysa radiyallahu taala anha wa ardaaha ummul mu'minin annaha qaalat nee na kaana nabiyu waaw mu ne kaana nekkoon na annabiyu ki ñu soloo di yonent bi sala abdullah sallallahu alayhi wa sallam ida asafati riih bu ngelaw li bu commencé woon di jóg waaw commencé di upp commencé di souffler commencé di nàngama ci nàngam commencé di nàngama ci nàngam waaw lan la doon def xaala day wax allahumma allahumma ee eh, saa borom inni man inni man as'aluka xayraha maa ngi lay ñaan yiiwu ngelaw lii wa xayra ma fiha ak yiiwu li nekk ci ngelaw gi waaw waaw wa xayri bi ak tamit yiiwu li tax nga ñu yebal ko wa a'udhu bika maa ngi muslu ci yow borom bi nga ñëw di ñëw ci yow ngir nga musal ma min sharriha ci mbonu ngelaw li wa sharri ma fiha ak mbonu li nekk ci biir wa sharri ma umira bi ak lu mbonu li nga xam ne moom lañ ko yónni lii du ab a a à la presque près ñaan bi mu waxoon ci xadiis Seydina Abul Munziri Abu Tufayl Ubay ibn Ka'b bi njëkk a gis ci bunt bi waaw <laughs> mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko Muslimun al imaamu Abul Husayn di Muslim ibn al Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bon hadis bi cosaanam mu ngi ci Sahih imaam al-Bukhari ah mais sauf que imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala côté bi ëndiwul mooy ñaan gi moo imaam an-Nawawi ne rawahu Muslim waaw mais cosaanu hadis bi imaam al-Bukhari indi na ko waaw imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daal dina koy indi naka noonu. al imaamu al imaamu eh, eh, kii at-Tirmidhi Abu Isa indi na ko tamit jële ko sayyidatu Aisha kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a ar-riha qaala allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma fiha eh? al imaamu <clears throat> ñoom ñaar ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko soloowe noonu naka noonu al imaamu Ahmad ah ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a voilà ah, moom indi na ñaan mais allahumma inni a'udhu bika min sharri fii ah? ak yu mel noonu la doon wax la indi côté boobu moom al imaamu ahmad mais bu dee kaddu yee moom ki ko indi dëgg-dëgg mooy ñaari imaam yi la wax noonu al imaam muslim ak taalibem bi al imaam abu isa at-tirmidhi al imaam abul husayn muslim ibn al hajjaj mu ngoon di kitaabu salaa salaatul istisqa kitaabu salaatul istisqa baabu ta'awuzi inda ru'yati ar-rih wal ghaym wal farah bil matar mu ne wa haddathani Abu Tahir mu ne te nettali Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi eh, Abu Tahir al-Misri rahmatullahi alayhi gane àddina 170 génn àddina 250 rahimahullah qaala akhbarana ibn Wahb mu ne ki ma xabaar mooy ibn Wahb Abdullah ibn Wahb muy Abdallah ibn Wahb al-Misri ah, muy Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àddina cent vingt-cinq génn àddina cent quatre gane àddina cent vingt-cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qala mu ne sami'tu Ibn Jurayj mu ne moom Ibn Wahb dégg naa Ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi na Abu Xaalid rahimahullahu ta'ala gane àddina la quatre-vingts génn àddina la cent cinquante yuhaddithuna an Ataa ibn Abi Rabah mu ñuy nettali di jële ci Ataa ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri al-Jumahi mawlahum al-Makki gane àddina la vingt-sept génn àddina la cent quatorze an Aisha muy jële di sayyidatu Aisha ummul mu'minin di Aisha bint Abi Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala di ummul mu'minin ummu Abdillah génn àddina la cinquante-sept am nañu ne la cinquante-huit zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha 'asafat ar-rih qala voilà allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma wa khayra ma fiha wa xayra ma ursilat bi wa a'uudu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi voilà yi mooy suñu xadis bi qaalat léegi nag li ci tegu nii la imaam an-Nawawi indi ndax léewu ko ci intéressé qaalat mu ne sayyidatu Aisha nee na wa idaa taxayyarati samaa taxayyara lawnu bu asamaan si commencé niir ba nit ñi di yaakaar ne amaana di ñortu di xayaal ke ne ah, amaana di mu taw mu ne yeneen saa saa da ngay gis xaar kanamam soppeeku mooy kii couleur am soppeeku wa xaraja mu dugg wa daxala mu génn wa aqbala daal di dëgmal wa adbara mu mu mu mu mu mu mu mooy mu dëgmal waaye wane gannaaw waaw muy waaw nga xam ne yeneen saa saa il est préoccupé par li mu gis quoi. fa ida matarat surriya an bu daal di tawee nag mu daal di kontaan nag loolu daal di mooy loolu daal di denc moom surriya mooy usila ma bi njàqare ga ngay gis ne wala préoccupation en tout cas ba ngay gis ne mu ngi ci woon loolu day deñ day wuññeeku fa araftu zalika fii waji nee na sayyidatu Aisha nee na ba dama dem ba xam ne loolu ci xar kanam fa qaala qalat Aisha sayyidatu Aisha ne radiyallahu anha fa sa'altuhu ma laaj ko ci loolu quoi mais saa saa mais lu tax mu xii nee nii wala nga gis a xar kanam gi soppeeku nga dugg di génn dëgmal wala gannaaw nangam ak nangam mu mel ni dangaa nekk ci préoccupation préoccupation bu mag fa qaala mu ne ma la'allahu <coughs> ya Aïshatu kama qaala qawmu Aad mu ne amaana mu nekk comme la waa qawmu Aad wax waaw falamma ra'awhu aaridan awdiyatihim <coughs> qaalu qaalu haadaa aaridun mumtirunaa bal huwa mastaajaltum bihi riihun fiihaa cadaabun aliim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbihaa fa asbaxuu laa yuraa illaa masaakinuhum kadaalika najzil qawmal mujrimiin voilà mooy aay yooyu loolu wax moom fële rek ci yem hada aaridum mumtiruna mu ne ko yow Aisha amaana mu nekk comme la waa waa këru at waxoona ah. ne falam maara awhu ba nga xam ne ci lañu gis aaridan ab niir mustaqbila awniyatihim baleen maral gu gi daal di daje da euh, làmbee ñoom ñëpp waaw <laughs> fekk seen mbokk ba mu ngi leen doon wax ñoom ay wa dugg leen ci diine ji ñuy weddi wéetal leen boroom bi ñuy bañ waaw ba prémisse si ñu mbugal mi agsee nag ci xee xeetu niir la ñuy woon waaw boo xam dangay ngay foog ne yow lii mousson bi lay indi mooy ngelaw yooyu di indi taw bi mu ne amaana muy loolu yow Aysa ndax waa at bañ gisee niir muy dëgg mooy ci seen seen seen xur ya ñu dëkke ñu kontaan nag naan hada qaalu hada aaridum mumturuna ay waay lii mooy niir yi nga xam ne ñuy ñëw ëndaale taw bu fees bi borom bi ne leen bal mukk loolu mooy lan huwa mastajaltum bi lii mooy ngeen doon njëkkante di naan seen yonent eh, bu dee li ngay wax dëgg la nañu yàlla sànni mbugal mu ngi nag te daan ko ëndil mbugal mi bu dee man tus bu dee sa borom boobu man dara lii mooy li ngeen doon njëkkante riixun ngelaw la nag moom la ñi niir yi ëndaale fiihaa nekk na ci biiram adabun alim fàttalakul hadis biñ génn léegi waaw ar-riihu min rawhillah tati bi wa tati bil day indi yërmande mais day indi mbugal ñii da mbugal la leen indee waaw riihun ngelaw nekk na ca biiram adabun mbugal alim goo métital ñamuy dal tudammiru dina ravager dina rajaxe kulla shay'in lépp rek bi amri rabbiha ci ndigalu boroomam moom la di fàttalikul hadiisu Ibn Abbaas bi bi waa ji ko ngelaw li di ëff kiiwam bi euh, euh, ridaawam bi muy xëcc ngelaw li di ko ëff muy xëcc ngelaw li di ko ëff rek mu daal di ko laanu waay rëbb kay yore saa saa ne ko eh bu ko rëbb ma parce que moom dañ koo digal te nit bu rëbbee mbir loo xamante ne yi yellul ñu rëbb ko te nekkul loo xam ne lu yelloo rëbb boobu la day dellu si moom fàttalikul lool voilà. mooy tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha lépp la ñëw ngir ravage ci digalu boroomam moo dafa asbaxu gis nga bu ngelaw li paree ci ñoom rajaxe leen daal di leen phagocyté massacré leen laa yuraa illaa masaakinuhum seen dëkkuwaay ya kese nga doon gis ñoom ñépp la dajjati la dijjati la wax waaw kadhalika najzi naka nii lañuy fay al qawmal waaw waaw nit ñi nga xamante ne ñooy way jaamu way way ñàkk jom bu ñaa jaawu na waaw waaw te moom la doon wax ca suuratul qamar kazzaba saadun fa kayfa kaana azabi wa nuzur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir tanzi'u an-naasa ka'annahum a'jaazu naxlin munqa'ir fa kayfa kaana 'adhaabii wa nuzur wa laqad yassarna al-qur'aana lizikri fahal min muddakir voilà ngelaw loolu la waaw waaw weddi woon nañ de sama yonent yeeg sama yama yónni woon alayhimu salaatu wassalaam laaj leen ana naka la deme woon sama mbugul ak sama xupp moo leen doon xupp ñuy bañ ba buggal ma ñëwee nan la dem maa yónni ci ñoom nu su ngelaw lu ci bés yoo xam ne yo yu gent la yoo xam ne amuñu benn barke daal di ci ñoom ay fani fan gis nga ngelaw lool xam nga lu mu liggéey ba mu agsee ci biir dëkk bi sànni on naasa day simpi nit ñi xam nga li ngay fekk garab gis nga garab <laughs> gis nga garab boo ñëwee ko ne nii xëcc boo ko am ah, nga simpi ko yëkkati ko ba ci kaw jàpp rek yëkkati reen topp la rek nga ci suuf rëbb noonu leen ngelaw li doon liggéey ngelaw li day ñëw gis nga da lay yenu meet maa bi day ñëw ne la fuuf sa tànk tëb léegi yow nga tëb ci kaw air bi noonu nit ki mu rëmb la ci suuf tël yi noonu lañ leen doon def mujj gi boo leen gisoon c'est comme que dañoo ponkale woon nekkoon ay géant jàpp ne walla yaa mu ashaddu minna quwwa saway oh kan moo ñëpp doole saway eh, yaay caaxaan la quoi ngelaw yi dañuy ñëw gis nga diñ leen simpeek seeni ngandaay yëkkati leen ba ci kaw daal di leen sànni ci suuf boo leen gisee dañuy mel ni ay dàkki garab garabu tàndarma yoo xam ne dañ leen a simpi daax ba seen seen reen yi ngay gis mu ne nii ci kaw noonu lañ leen doon dumaa waaw <laughs> waaw kon ngelaw ah mu ne moo tax yeneen saa sam ne ah, <laughs> ah, <laughs> moo tax waaw ñooñu nag ñoo ñu xam seen borom yeneen saa salaam est ce que borom bi ne yow duñ leen buggal wa anta fihim wa ma kaana allahu li yu'adhibahum borom bi ne newul ngir di di sa eh, ñi nga xamante ne ñooy sa xeet wa anta fihim fekk yaa ngi seen biir wa ma kaana allah te borom bi mukk mu nekk mu'adhibuhum di leen buggal wa hum yastaghfirun te ñu ngi koy ñaan jéggal saa su ne waaye lii moo ñu xam yàlla bañaw bañ xam mais borom bi borom bi lu mun a assuré assuré yii nii bu xawee ñi xam yàlla loolu du tee du ñu dawloo euh, assurance bi leen yàlla jox kese ah kon baax na ma tout va se très bien non dañuy xam ne borom bi mooy defaakoon lu ko soob waaw te loolu da wane ngir mu delloo la ci boppam ngir tamit gis xaal bu yii mu bëgg yore saa sam neewoon mu nekk ni bu gis ko ci yow. moo tax yeneen saa sam doon doxe doon doon doxe noonu moo kaana dafa dëkkoon doon mel nii <laughs> kaana alladhi yadullu ala ad-dawam wal istimrar boo nee noonu lool est naan way aaya bi mu nekk suuratul anfaal duñ la wa maa kaana Allahu yu'adhibuhum suuratul anfaal Badar la woon lii Sayyidatu Aisha di wax day gën a niru ne lii noonu la masam nekke moom yeneen saa sam doon xaalam allahu akbar parce que mooy ki jàngale yàlla mooy ci xamloo jaam yi tax jaam yi xam yàlla mooy rasulullah salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa asafat ar-riih qaala waaw bu ngelaw li uppoon lii la doon wax léegi nag eh, kon lii mooy taxriij bi léegi su lëkkaale mag suñu bunt bi mooy la baabu nahyi an sabbi ar-riih terewuñ tere ngay saaga di ŋàññ ngelaw li waaye wa ma wa bayaanu maa yu maa yaqulu wala maa yuqaalu inda hububiha ak leeral lan la ñuy wax jamono ju uppee hadith bi daa ñëw wan ñu jamono ju uppee looy wax nga ne ma mais imaamu Nawawi manul war a yem ci hadith Seyna Ubay bi parce que quand même euh, bi mu njëkk indi muy hadith 1727 parce que parce que moo bii presque benn la ñu ne la xaaral euh, bu Seyna Ubay bi yeneen saa sam da doon digle. laa tasubbu riih bu leen ŋaññ ngelaw li bu leen n'insultez pas le vent waaw te bu ngeen gisee lu leen neexul ci vent bi fa quulu na ngeen wax mu jox xeetam ne wax leen bii nag moom moo def fàttel ko lañ doon wax ci xadiis yi ñu génnoon fan yee am jàngale nit li ngay jàngale bu jëf jotee da nga koy jëf loolu la ñu leen saasam di jàngal masula bokk ñi nga xam ne danaan xool leen li dégg leen li ma leen di wax waaye bu leen xool li may jëf kooku du xadiis bii di wane ne dafa ñëw Imaam an ne nga xam ne moom lañ sopp nit ki wax ko bu ngelaw yooyu di ëpp nekkul rek loo xam ne yonent bay saasaam dañoo wax rek wax leen ne mais moom loolu la ma sa saxe kaana rasulullah sallallahu alayhi ida asafat ar kaana an sallallahu alayhi wa sallam ida asafati rih qaal allahumma inni as'aluka xayraha waaw gis nga yu Seydina Ubay yi lu wax wax leen allahumma inna nas'aluka min xayri hadihi rih wax leen borom bi ñu ngi lay ñaan ci yiiw hadihi rih biwé ngelaw fii mu ne allahumma inni as'aluka xayraha mooy haa bi mooy kan mooy rih waaw ngay xamane min bële du du du du min tab'idiyya mais bayaaniyya la comme nañ ko tekke woon mooy du loo xam day ñëw ne ah, mooy eh, lenn yàlla ñu ngi lay ñaan nasaluka min xayri hadha ci yiiwu ngelaw li déedéet mooy yiiwu ngelaw gi yépp min boobu bayaani yàlla day leeral waaye nekkul boo xam ne partie tip mooy tab'idiyya déedéet naan ci lenn déedéet moo tax fii mu ne allahumma inni as'aluka xayraha waaw wa xayra ma loolu wute ko mook xadiis yi naa ubay bi wa xayra ma fiha waaw wa ursilat bi bale wa xayra umirat bi benn la ursilat yoo sànni ko mooy umirat mooy bi nga xam ne moom lañ ko yónnee benn la waaw waaw akbar waaye isti'aza bi mu ne wax leen wa na'u hadis sayna ubay wa na'udhu bika min sharri hadihi rih yi yoneen saa sam hadis sayna mooy musulu leen ci hadis naa ubay ci mbonu li nga xam ne mooy ngelaw lii hadis sayna Aisha mu ne yoneen saa sam da doon wax ne wa a'udhu bika min sharriha maa ngi ñaan borom bi nga musal ma ci mbonu li nga xam ne mooy ayu ngelaw lii di ëpp wa sharri ma wa sharri ak mbonu li nga xam ne moo nekk ci biiram te loolu mooy li ñëw ci hadith sayna ubay biñ gisoon wa sharri ma fiha bu sayna ubay bi radiyallahu anhu wa sharri ma umirat be bii bu mbonu liñ ko yun waaye bu sayyidatu Aisha wa sharri ma ursilat be ci mbonu li nga xam ne moom lañu ko yónni waaw loolee kon nga gis xaris mooy beneen façon la boo xam ne ñaar yëpp boo ci wax la maanaa bi c'est du pareil au même allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bihi wa a'uudu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi benn allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bihi wa a'uudu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi ñaar ñett est fini et terminé allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bihi wa a'uudu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi voilà mu ngi ñett yaa ngi kon nañu ko jàpp hadith yi looloo tax al imaamu al xaafidu an-Nawawi yu daal di koy bi kon ci kaw noonu ci lañu jeexal suñu buntu bi wallahu taala alam bii di ñëw ñu gisaat beneen ci ŋaññ yi nga xam ne moom la yenn ci jaam yi di ŋaññ ay mbir yoo xamante ni ils ne sont même pas raison ils ne sont ils n'ont même pas ils ne sont xel nga ñëw leen saaga te loo xam ne yàllaa leen di def loo kese kon romboon nañu li nga xamante ne mooy bul saaga euh, le la mooy euh, euh, la fièvre waaw sibiru <laughs> feebar yi lay ndaw ngay saaga feebar bi waaw waaw sa bëñ bii di metti nga saaga bëñ bi yow yow bëñ nañ ko bii ñu génn di saaga ngelaw li bii di ñëw nag muy ñuy wax nag beneen façon boo xam ne ñenn nit ñi dañ koy saaga